di xajjatul balaax di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul islaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu newoon ak yonent bi sallallahu alayhi ci ajam ji ginnaaw bi nga xam ne ci la jóge madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam qaasidan baytallahi alxaraam mu jublu kaaba gi ngir dem aji maa saxaabihi asxaabihi radiyallahu anhum wa ardaahum yi yal na buur yàlla kontaan ci ñoom a fi mu njëkkoon na dal moo doon Dul ginnaaw bi nga xam ne ci la jóge Dul fa nga xam ne fa la ihlaale fa la waxe li nga xam ne moom la form fa la formuler li mu yéene fanaan na fa ba pare foofu la ca Dul fa mu commencé woon talbiya yi bi mu baree ci bi mu paree ci loom doon def mu def talbiya yi jóge dal xulayfa continué yoonam moom sallallahu wa wasallam ma saxaabati alkiraam radiyallahu anhum wa ardaahum ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci beneen étape beneen bërëb boo xam ne fa la dal bi mu jógee dal xulayfa muy ar muy ar ci yoonu Médine ver la nekk booy dem Makka zaadaha llahu tashrifan wa ta'ziman wa birran wa takrima gisoon nañ foofu bam fa àggee ximaar Wahshi ba nga xam ne moom la fa gisu lañ fa fekkoon fekk ñu jam ko muy am rëbb mu ne woon na ko fi bàyyi te ka ko moomoon mooy albahziyu mu ñëw ne sha'nukum mu wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko sha'nukum bi haadal ximaar mooy man ngeen a jëfandikoo mbaam àll mii ndax mooy ki nga xam ne moo ko rëbboon moom al-Bahzi moomale xanaa rek bu amee lu ñuy dolli ci leneen lu ñuy jànge ci passage bi surtout fii nii mooy këne maye obligé wu ñu obligé ñu tout le temps mu naan am may naa la may naa la kese du lool kese mooy tegtale maye waaw kii gis nañ ni ñëwul na ko may naa leen ko jël leen dana sha'nukum bi hadha al mooy lépp loo xam ne day tegtale ne maye nga ko jeex na waaw ndax al aadatu muhakkama te tamit al ishaaraat taxudu day jël léeg-léeg àtteey nammu nammu nit ki waaw day jël nammu nammu euh, nit ki waaw bu ma ñëwee nit ne ma waa yow Ah, sa sa sa oto bii doo ma ko may walla sa sa sa sa waa mais saay sa kii bii nii sa téere bii doo ma ko may obligé woo pour ne may nga ko mooy rek am may naa la waaw man nga ne waaw boo nee jëlal yooyu yépp ci la boo yëkkatee rek jox ko loolu it doy na jarul nga naan il faut yow nga wax expression que ne may naa la moom it mu ne nangu naa waaw comme fii waa waxul ne may naa la may naa leen ko dana sha'nukum bi hadha al ximaar loolu lañ gisoon ci jataay bii weesu waxoon nañ ci wàllu rëbb waaye waxoon nañ ne tey insha allah la ñuy àggale wàllu rëbb parce que jeexaluñ ko woon ak bërëb yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jaaroon julli fa comme ay Dal Xulayfa ar-Rawxaa yi gisoon nañ ni nga xam ne Mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhuma noonu la doon xër xëre lool ci di dellu ci bërëb yi wala saa bu fa rombee mu dem fa bu fa rombee def fa la fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam def defoon gisoon nañu masala yooyu ci tabax foo xam ne alayhi salaatu wassalaam dafa mas a julli nga te wax ko jàkka masala boobu gisoon nañ ko mooy masalaam ci loolu it euh, ci la nit ñu baax ñi di duggaale parce que al ulama warasatul anbiya waaw ñi ñu fi toogal ñoom ñoo fi toogal yonent bi alay ah, yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ndax ñoo fi nekke lañu fi nekke woon waaw képp koo xam ne nag yow sak notoriété sak notoriété nekkub sëriñ ab sëriñ walla ñu naan ku sell la amul lenn loo xam ne lu fi yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam neewoon loo fi newee neewoo fi lenn ci loolu mooy xamal ne yow moomale loolu ñu lay wax dañ la koy jiiñ mais doo ko dañ lu koy jiiñ mais doo ko te dëgguwut fa yow kon nag ginnaaw bi nga xam ne ci lañ gis loolu ñu waroon a àgg kon ar-Rawha ñu pare ar-Rawha waroon a continuer al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu di ñu nettali mooy mooy nett mooy càllale yi gisoon bii paase te al imaamu Ahmad ibn Hanbal daal di koy solo al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullah alayhi Abu Abdurrahmaan ah mooy xadiis bi nettali bim jaaree ar-Rawha moo nettali li ci tegu te mu ne woon Seydina Abu Bakar séddaleel affaire yi séddaleel yàpp wi ba mu leen ko joxee fii waxoon nañ la masalaay rëbb bokk na li tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne bu leen ko laal yuushiku an yuushiku an yatiya saahibuhu ah léegi boroom ñëw mooy parce que ñoom xurum dañoo nekk ci sacralisation bi dañoo nekk ñoo xam ne dañoo armal ngir aj te bokk na ci yi nga xam ne dañ leen koy tere comme li alquran wax yaa ayyuha alladina amanu la taqtulu sayda wa antum xurum ah ak xurima aleykum saydul barri ma dumtum xuruma wa xurrima aleykum te xaraamal nañ leen ci yéen ngeen di consommer akara yi saydul barri rëbbum rëbbum jéeri ji terre ferme maa dumtum xuruman fekk yéen a ngi nekk ñoo xam ne dangeen a armal na na nekk ci sacralisation boobu ca suuratul maayida aaye ci tegu woon moo doon wax aaye ba ko jiitu woon moo doon wax yaa ayyuhalladiina amanu wutu dinañ ci ñëw léegi ah laa taqtulu sayda wa antum xurum ah, ba pare wax képp nag koo xam ne da koo def lan moo ko ciy fekk ndax al muhrim dafa am yoo xam ne moom lañ koy aay gisoon nañu laaj ko a ah, mooy parfum gisoon nañu ko gisoon nañu li nga xam ne mooy façon yére yi ci góor yi nga xam ne waru koo sol léegi nag côté sayd dinañ ko gis léegi kon al imaamu Maalik ñu fàttale càllale bi al imaamu Maalik ibnu Anas ibnu Maalik raxmatullaahi ala aljamii mu ne wa xaddatani mu ne mu ne mu koy mu ne an Maalik mu ne Maalik mu ne an Yaxya ibnu Saciid moom mu jële ci Yaxya ibnu Saciid al Ansaari di Yaxya ibnu Saciid al Ansaari raxmatullahi alayhi annahu qaal mu ne moom de nee na axbarani muhammadu bn ibrahim bn alxaaris ibn alxaaris at-taymiyu an isa bn talha bn ubaydillah bn umayr bn salimat bn salama ad-damri mu ne kon alimaamu maalik mu jële ci yaxya bn said al-ansaari annahu qaala mu ne axbarani mu ne xabaare nañu Muhammad ibn Ibrahim di Muhammad di doomu ku ñuy wax Ibrahim Ibrahim boobale di doomi alxaaris alxaaris at-Taymi ko joowoon ci waa Banu Taym an Isa ibn Talha ta mu jële ci Isa di doomi Talha Talha boobe di doomi Ubaydillah Ubaydillah moomale nag di Talha moomale muy Isa ibn Talha an Umayr moom moo jële ci Umayr ibn Salama mu jële ci Umayr ibn Salama ad-Damri moom mi ko joowoon ci waa Damr mu ne an al-Bahzi ah mu jële ci al-Bahzi ah mu jële ci al-Bahzi anna Rasulullahi ah këne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam xaraja yuridu makkata moo loolu moo doon càllale ba léegi ñun fii la waxoon liñ waxoon sànk ar rawxa léegi nag lan moo ci tegu loolu lañu imaamu Maalik di nettali fii ci càllaleem bii mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci la digal kon fa amara rasulullahi sallallahu alayhi wasallam aba bakrin fa qasamahu radiyallahu anhu rifaaqi foofu lañ ñemoon nee na ba waaj a ñëwee ne ko duunakum sha'nukum bi hadha al ximaar ah këni man ngeen a jël ximaar wahshi bii muy zèbre waxoon nañ la mooy zèbre mooy mbaam àll waxoon nañ tamit masalaay mbaam waaw mbaam àll këni mbaam àll dagan naa consommer contrairement ak mbaam sëf voilà mbaam sëf la viande asine n'est pas propre à la consommation c'est illicite alors que bu dee mbaam àll bii nag moom dagan na waaw léegi nag imaamu Maalik muy continuer kon bi mu nee ginnaaw bi yeneen mi alayhi salaatu salaam ne Seydina Abu Bakar mu séddale ko diggante ña woon côté boobale ña ne woon ak moom léegi nag moo ci tegu mu ne summa mada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xatta ida kaana bil uthaaya bayna ar-ruwaysati wal arj id dabyun xaaqifun fi dhillin fiihi sahm fa za'ama anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara rajulan an yaqifa indahu laa yariibuhu ahad laa yaribuhu ahadun min annaasi xatta yujaawiza waaw ah al imaamu Maalik rahmatullah alayhi kon mu ne ginnaaw bañ jógee ar-Rawha summa ginnaaw gi mada daal dinay wéy continuer yoonam kan sallallahu alayhi wa sallam xatta ida kaana bil uthaaya ba ni nga xam ne falay agsee bërëb buñ naan al uthaaya al uthaayati wala al uthaayatu mu ne bërëb boobu nag bayna ruwaysati wal arj mu ngi nekk diggante ñaari bërëb yoo xam ne yu ñu xam la mooy diggante ruwaysa ak al arj diggante ñaari bërëb yooyu fala al usaaye bi yonent malay lay saab agsi foofu ba ñu agsee ci foofu noonu ñu gis ida rabyun xaaqifun fi dhillin fiihi sahm waaw mu gis benn kéwél xam ngeen kéwéla <laughs> kéwél mooy mooy mooy antilope l'antilope xam ngeen antilope waaw xanaa ko xamul ci français boog war koo xam ci ci ci wolof boog ah. boo xam ne mooy dab yi abu dab yi <laughs> abu dab yi ak mooy kéwël xaaqifun fii dhillin fii hisaam eh, kéwël boo xam ne dafa lemu bopp bi mu ngi ci diggante daanaka ci diggante tànk yi ci kanam mooy mu lemu mais dafa am ab xeej nag boo xam ne mooy ab xeej buñ ko jam mooy mu leer na lii ko dañ koo rëbb waaw romb nañu ca fa ñu jóge ar-rawha waaye fii ñu gisaat fi lu mel nii mais bii bokkul ak bële bee ximaar wahshi la waaw bii nag moom kéwél la kéwél léegi mu ne fa zaama anna rasulallah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee gisee lool amara rajulan dafa digal benn nit an yaqifa indahu laa yaribuhu ahad ahadun min annaas hatta yujaawisa yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di digal benn nit benn waay ci mbooloo mi ngir mu taxaw ngir protéger ko moom kéwél googu bu ko kenn laal waaw bu ko kenn laal na ñépp romb yonent ma moo tax ci am na riwaay boo xattaa jaawisu ba ñoom ñépp li ñuy jéggee daldi jàll feneen waaye bu kenn laal li nga xam ne mooy kéwél gi nii nga xamante ne moo ne fii euh, al imaam al imaam al imaam as-Saalih ash-Shaami ah xam nga fii riwaayé bi waxul kan la de ah kanta al imaam as-Saalih ash-Shaami ah, rahmatullahi alayhi ci subulul hudaa war-rashaad fi siirati xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam dane qul mu ne qultu huwa Abu Bakr as-Siddiq mu ne kooku mu ne taxawal nga protéger ko ah bu ko kenn laal mu ne loolu kooku mu wax noonu mooy góor dan rek benn góor mooy Seydina as-Siddiq xaaxif bii nag am nañu koy tekkee mooy tëdd nelaw nelaw euh, ba ba ba nuur ci nelawam waaye fii ci sax lii mooy am rëbb la woon waaw boo xam ne dañ koo jamono ah léegi Ah, moom loolu la wax loolu la wax ne kama rawaahu muhammad ibn yahya ibn abi umar mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko muhammad ibn yahya ibn abi umar daldi soloowe ah waaye li nga xam ne daal moo nekk ci riwaay yu wér yi moom mooy waxul kan la waaw léegi nag léegi fii nii al lii rek lañ fi nettali waaye est-ce que namurum raaral kiram dañuy romb noonu dañ naan xaaral xaaral man bëggoon naa am benn laaj waaw indi su'aal indi su'aal man de am naa ab laaj boo ma ko permettre ma ne la bismillah ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu mooy mais quelle est différence entre mbaam àll mi ngi gisoon muy weesu waa ji ñëw may leen ko mu ñu nangu te ne woon bàyyi leen bu ko kenn laal ba boroom ñëw léegi mu ñëw bii nii mu ne nañ ko protéger dañu continuer mooy al usaaya taxawuñu fa dañ faa romb ba ñu rombee lañ gis kéwél gi mais romb dañoo romb c'est benn waay la wax ci saxaaba yi radiyallahu anhu ne taxawal nga protéger ko bu ko defee ku romb parce que ren saa sama bu rombee affaire ay convois yu bari lay doon bu rombee ñeneen romb gis ko ñooñu man nañ koo jëfandikoo jàpp na yeneen saa salaam gisu ko. léegi nag mu am ku mu fa teg ba nit ñépp romb ku nar a laal mu ne déet yonent saa sallam nee na bu ko kenn laal waaw léegi lan mooy différence bi hein ah, ku mel nii ah, al imaam al imaam ah, Ibnul Qayyim al Jawziyya rahmatullah alayhi ci Zaadul Ma'aad bi mu ëndee nettali bi mu ne. wal farqu bayna qissati ad-dabi wa qissati al-himaari anna alladhi saada al-himaara kaana halaalan falam yamna' min aklihi wa haadha lam ya'lam annahu halaal wa hum muhrimuun falam ya'dhan lahum fii aklihi wa wakkala man yaqifa indahu li allaa ya'khudhahu ahadun hattaa yujaawizuhu waaw al imaam ibnul qayyim raxmatullah alayhi mu ne al wal farqu bayna qissati ad-dabi wa qissati al-himaar mu ne euh, différence bi nga xam ne moo nekk entre nettaleeb kéwél gii ak nettaleeb résiwu kéwél gii ak résiwu alximaarul waxshi muy mbaam àll bi mooy këne mooy lii mooy net lii mooy euh, différence bi am ci ñaar yooyu an alladi saada alximaara kaana xalaala mooy ka nga xamante ne nii moo rëbboon ki rëbboon ximaar waxshi bi moom xalaal la woon buñ la nee xalaal mooy moom lam mu muhrima mooy ne armaalul woon te alquran waxul mooy ñi mu tere rek mooy wa hurrima aleykum saydul barri maa dumtum wala bële du beneen aay bi yaa ayyuhal ladina amanu laa taqtulu sayda wa antum xurum waaw li suñu borom tere dane yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal ah laa taqtulu sayda bu leen rey bu leen rëbb waaw mooy bu leen rëbb wa antum fekk la ngeen di rëbb ba ngeen koy rëbb yéen seen xaal seen état mooy xurum yéen da ngeen nekkoon ñoo xam ne dañoo armaaloon nekk ci aj jëm ci aj loolu noonu bu leen ko def kon mooy képp koo xam ne da ngaa armaal comme li ñu waxoon bii passé même bu dee yaay le président de la fédération des chasseurs de ton de ton de ta contrée mooy loolu dañ la koy tere waaw même boo la ñëwoon sax di di la di. di fóon sa lex yi sax gibier bi ñeme woo koo laal waaw waaw <laughs> waaw waa banu Israël dañ leen a tere woon ñu napp ñu napp samedi ñu ñu def ñu def lañ leen tere waaw jullit ñi ñoom ñu tere leen ne leen bu ngeen xorumee bu leen bu leen bu leen rëbb ñu ñu respecté ko waaw <laughs> waaw moo tax wommatu ak ñàkk wommatu yemut waaw bañ leen teree ne leen bu leen fi rëbbati samedi hein gaa yi dañ na waayow oh jën yi saa yi léegi samedi yi la ñëpp pourquoi pas waaye dañuy rëbb waay oy le problème suñu boroom def leen xiradatan xaasiin ay golo yoo xamante ne nii la leen mujj soppi walla iyaazu billaah ña ko ci doon def waaw léegi ah, mu des kon euh, kon kon ñi nga xam ne ñoom lañ tere mooy ñi nga xam ne ñoom xurum mais ñi nga xam ne nekkuñ xurum kenn terewule na loolu nag laal imaam Ibnul Qayyim di wax nii mu ne différence bi entre euh, euh, nettalib nettalib kéwél bi ak nettalib bii nii ak bu ximaar wahshi bi ñu gisoon mooy ximaar wahshi bi ka ko rëbboon moom armaalu woon mooy benn rëbbkat la bu ñu romb baax na ba yonent saa salaam dane amaana léegi léegi rek boroom ñëw mu ñëw ne yow yonent saa salaam mooy albasi sha'nukum bi hadha al mu ne kantaan ak kii kon loolu la mooy mooy ki nga xam ne li ñuy tere rëbb nag terewuñu mooy buñ nee dañoo tere waa ji armal rëbb am rëbb ab chasse ab proie boo xam ne dañ koo chasser loolu mooy moom bu dee ne waa yi ko chasser mooy da koo da koo chasser ngir moom da koo rëbb ngir moom waaw boobaa dañ koy xaraamal bu dee nag moom da koo rëbb mais nekkuloon pour moom mu tombe ci loolu kenn xaraamalu waaw loolu lay wax nii ne différence bi mooy ne ki ki ki ki kii nga xam ne moo rëbboon mbaam ma mbaam àll wa moom nekkuloon xal ne moom xalaal la woon ah moom xalaal la woon kenn terewu ko kenn terewul ñu lekk lam rëbboon wa hada kantaa kii nag boroom kéwél gii lam ya'lam lam yu'lam annahu xalaal wa hum muhrimoon moom nag comme que dut da cee am xamuñ ko ndax gisuñu ko xamuñu waa ji daal ki ki ki nga xam ne moom moo rëbb kéwél gii kan la te koom que ñoom yonent saa salaam ak saxaabaam yi dañoo nekk ñoo xam dañu armal moo tax falam ya'dan lahum fii akli waxu leen man ngeen koo jëfandikoo waaye wa wakkala man yaqifu inda waaw mu daldi chargé koo xam ne mooy taxaw fa kéwél ga ne li allah yaxudahu ahad bu ko defee bu ko kenn jël xatta yu jaawizu lu dul ba ñuy romb jàll complètement jóge foofu waaw ndax al al al a a a a al yaqiinu la bi shakk waaw mooy comme que xamuñu ne lii mooy c'est possible ki ko ki ko rëbb nekk koo xam ne ku xalaal la waaye c'est possible mu nekk koo xam ne ku xaraam la koo koo xam ne la ku muhrim la mooy koo xamante ne nii moom dafa bokk ci ñi nga xam ne mais mën na bañ a xam information boobu comme que dara leeru ci ndax ñu baree ñëwoon kaw geeg ñu ne fépp la ñu jóge fépp la ñu jóge ci kaw gi daal di ñëw ngir yeneen sallallahu alayhi wasallam ngir fekk ajam bi mooy ñooñ ñëpp ils ne sont pas censés xam ne rëbb dañ koo tere mais ña yàgg ak yeneen saa salaam ña doon neew moom Medina xam nañ ko parce que Hudaybiya keroog waxoon nañ la net ca lépp ki nga xam ne mooy Abu Talha bi nekk Sahihayni ah ah voilà léegi benn précision benn précision nit mën na ne hey hey hey attends attends parce que yow hadiisu Seydina Abu Talha bi nga doon wax ne bi mu demee Hudayb bi ñu doon dem Hudaybiya que moom euh, euh, dafa mooy bu mu rëbbee euh, te kiiwul te moom armaalul woon après yeneen saa salaam saxaaba yi bañ ko laajee da leen a lax ce que daa am ku ko ku ko ko ci tegtal ku ko xam ne moo ko tegtal ne ko jëlal kii mbir mbir màngee wala ko ci jàppale mu ne déedéet ñu ne déedéet mu nekkoon man ngeen koo lekk. waxoon nañ la lool Hudaybiya la woon. di ma ne mais man j'ai comme que man bon. nga jéggal ma ah. waaye ci sax imaamul Buxaari ci sax imaamul Buxaari man dama faa gis loo xam ne dafa contraire rek lii nga wax ah. man la ah oui et ma si dëgg la de dëgg la yow li nga wax que ne bi yàlla woon. gis naa ko tamit ci sax imaamu Buxaari te mu ngi sax imaamu Muslim comme niñ ko waxee waaye. parce que euh, ci sax imaamul Buxaari yi baabu idaara al muhrimuuna baabu idaara al muhrimuuna saydan fa daxiku fa fatina al bunt bu dee ñi nga xam ne dañoo nekk armal ñii nag umra lañ doon def mu dañoo gis am rëbb ñu reetaan waaye ja nga xam ne moom armaalul ci ñoom mooy moom armaalul ci ñoom mu di xam mbir ma la xew bunt boobu dëgg la dane Seydina Abu Qataada intalaqnaa ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dane dem nañ ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa fa ahrama ashaabuhu wa lam uhrim daal di armal kantaaman Abu Qataada al ah, ansaari radiyallahu man nag armalu ma loon loolu d'accord yow sauf que jàllal euh, bunt bi ci tegu bunt bi ci tegu mooy bunt bi tegu ci bii ah mais am na beneen bu ci tegu ah mooy bii nga tudd léegi am na bunt bu ko jiitu bu topp ci moom waaye non bu topp ci moom boobu nag am na beneen bu topp ci moom waxal waxal foofu waxal foofu waxal foofu foofu laa gis mbir mi ma la baabu laa yushiru al muhrimu ila as-sayd likay yastaadahu al baabu bunt laa yushiru du indiqué du joxoñ almuhrimu waa ji nga xam ne dafa nekk ci armal ila sayd ci mrëbb li kay yastaadahu alxalaal ndax ngir la def ko ngir mooy tegtal waajoo xam ne dafa moom xam na ne armaalul ngir mu daal di rëbb rëbb mi buntu boobu ma léegi waxal ma ne waaw waaw foofu Seydina Abu Qataada de lii la wax xaaral ma liir anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja xaajan fa xaraju maahu ñu waaw kay xaraja xaajan la wax fa xaraju maahu ñu ànd moom kon kay yow mbir mi ajji la woon ah mën la noo continuer fa sarafa ta'ifatun minhum fihim abu qataada fa qaalu fa qaala xudu saaxilal baxri xataa naltaqiya dañ naan la loolu Euh, bon euh, c'est que hadis boobu loolu noonu njuumte la waaw xam nga bii day wax mooy ñoom ba jaaree tafes ga ñenn ñi jaar tafes fii nii umratul euh, fathu Makka kenn fi jaarul tafes loolu moo tax ku mel ne al imaam al Ismaa'ili mi def taxriiju mi def mustaxraju imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi dane hada waaw xadaja xaajat loolu njuumte la waaw ndax fa inna al qissata kaanat fi fi umra wa amma al xuruj ila al hajj fa kaana fi xalqin fi xalqin kathir wa kaana kulluhum ala al jadda ala al jaddati la ala sahil ala sahil al bahri al imam al ismaili mu ne liy njuumte la waaw xajjan <laughs> noolool njuumte la ndax nettali Seydina Abu Qatada bi dafa siiw nettali bi umra la doon wax mooy histoire boobu dafa siiw a siiw loolu Xudaybiya la woon moo tax mu ne loolu nduumtal te aj ji ajug yonent saa salaam kenn fi jaarul tafes ñépp ci jéeri ji lañ jaar kenn jaarul tafes mooy fi ñu jaar mooy ci àll bi nii nii ci kaw lañ jaar kenn jaarul fi fële waaw <laughs> waaw <coughs> bon kanta imaam al-Hafiz bon amaana sax waa ji juumul parce que umra dañ koy woowee mooy mooy xaj mooy aj gu ndaw gi le petit pèlerinage <laughs> amaana raawi bi loolu la ci jublu rek mais bu ci kenn dégg ne aj gii lañuy wax non non <laughs> waaw majaaz la rek <laughs> waaw ndax alxajju waxoon nañ la ko définition mooy ak bay bayti mooy euh, jublu dem jublu kaaba gi dem ngir ziyaare ko te loolu mooy étymologiquement loolu umra tamit da koy tekki waaw mooy pour wax la nekkoon kon yow bon léegi mën naa continuer lu mu woon de ah te bon comme comme al imam man na ni waaj kii de lii njuumte la wala comme yow imam al wax ne peut-être du njuumte sax mais xaajal bii sauf que jubluwu ci aj waaye umra te mooy Hudaybiya la ci jubluwoon léegi nag bu ñëwaatee bu ñëwaatee euh, kon al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi dañ loolu mooy différence su fële fii ah ba pare mu teg ñoom al Qayyim mu ne wa fiihi dalilun ala anna qatla al muhrimi lis-saydi yaj'aluhu bi manzilati al-maytat fi adami al-hilli id law kaana xalaalan lam tadi' maaliyatuhu al imaam Ibnul mu ne dañ ci mooy nettali bii zab yu bii muy kéwél gii mooy loolu it dañ ciy jàng ne kon day tegtale ne euh, rayu mooy ki nga xam ne dafa armal nekk ci aj wala mu war umra bu rëbbee kooku loolu noonu mu rey bu mu rëbb noonu day nekk médd ci saasi waaw lu tax mu ne ndax bu dul woon loolu bu doon ne dagan na bu doon ne euh, nekkul lu xaraam yàpp woo wële kon kon nekk alalam loo xam ne mooy ndawal nit moom ko du du sànku waaw kon yeneen saa sant wax nañ ko bàyyi noonu mieux dina ne bon ñi nga xam ne armaaluñu wala ñu mel noonu nañ ko kii waaye lu fait mooy yàqu mooy day yàqu loolu mooy wane ne kon ah, da koy def medd ci saa sa du daga na kon soo mais ñu continuer ba léegi kon foofu dafa faa romb yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi dina ñëw bu ñëwee ci masala yi dina ñëw ci masala yi comme niñ la ko waxe woon hein kon Usaaya <coughs> nettali bi continuer mais lii nag li ci tegu li ci tegu nettali imaam Maalik al imaamu Ahmad imaam An-Nasaa'i foofu la yem lii ci tegu nag al imaam Abu Dawud moo ko solo al imaamu Abu Dawud as-Sijistaani yu bokkul musnad bi de at-Tayaalisi kii mooy al imaam Abu Dawud a as di boroom sunan bi moom moo ko solo ci kitaabul xajji ci kitaabul manasik moom kitaabul manasik moom deful kitaabul xajji waaye daf ko tudde kitaabul kitaabul manaasiki kitaabu almanaasiki mu ne moom alimaamu abu daawud baabu almuhrimu yu addibu baabu buntu almuhrimu waa ji nga xam ne dafa armaal yu muy corriger gulaama woo njaamam si walla booyam bi mu ne xaddatanaa bnu hambal wa Muhammadu ibn al-Aziz ah, Muhammadu ibn Abdil Aziz ibn Abi Rizma qaala axbaranaa Abdullah ibn Idris qaala axbaranaa Ibn Isxaaq an Yaxya ibn Abbaad ibn Abdillah ibn Zubayr an abiihi an Asmaa bint Abi Bakr annahaa qaalat kon loolu mooy càllale al imaam Abu Daawud as-Sijistaani mu ne haddasanaa nettali nañu Ahmad ibn Hanbal al imaamu Ahmad menn ngiiru boroom ngiiru njiitu Hanbali moo doon sëriñam gàndu moom moom mooy son sëriñ principal le sëriñ principal de imaam Abu Dawud as-Sijistani mooy al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al-jamii wa Muhammad ibnu Abdil Aziz ci imaam Ahmad rek nga ko jëlee yaa al imaam Abu Daawud déedéet wa Muhammad ibnu Abdil Aziz ak sama beneen sëriñ di Muhammad di doomi Abdil Aziz ibnu Abi Rizma Abdul Aziz boobu di doomi Abi Rizma qaala mu ne axbaranaa nettali lañu Abdullah ibn Idris mu ne Abdullah ibn Idris moo ko nettali qaala mu ne axbaranaa ibnu Isxaaq mu ne ki ñu xabaare mooy al imaam ibn boroom siira bi an Yahya ibn mooy al imaam ibn imaamu ahli siyari voilà muy sëriñu waa siira al imaam ibn Isxaaq Muhammad xam mu jële mu ne an an an ana de Yahya mu jële ci Yahya ibn Abbaad ibn abdillah ibn zubayr muy gën ci yaxya ibn abdillah di doomi abdillah ibn zubayr an abihi mu jële kon yaxya jële ci baam de abbad ibn abdillah ibn zubayr radiyallahu anil jami an asmaa mu jële ci maamam di sayyidatu asma bint abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma annaha qaalat kon mu ne sayyidatu asma mooy nettali eh? sayyidatu asmaa mu ne ha ha léegi nañu wax nettali bi après na ñëw ci càllale bi dina ñëw ci càllale bi ak biir nettali bi li muy wax ah mooy <clears throat> mu ne kon sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu anhuma dane xarajna ma'a rasulillah ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hujjajan xatta ida kunna bil arji nazala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa nazalna fa jalasat aishatu radiyallahu anha ila janbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama ha wa jalastu ila janbi abi wa kaanat zaamilatu abi bakrin wa zimaalatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kaanat zimaalatu abi bakr wa zimaalatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waahida ma'a ghulaamin li abi bakr fa jalasa abu bakrin yantadhiru an yatlu'a alayhi fa tala'a wa laysa ma'ahu ba'iru ila aaxiril hadiis hmm? ah, sayyidatu asma xam nga sànk usaaya waxoon nañu la fan la féete bayna ruwaysa wal arsh mooy jóge nañ kon dépassé rawxa jóge ruwaysa romb ruwayxa léegi laata muy àgg arsh ci diggante bi diggante bi fa la gisoon kéwél gi après mu continuer moom yonent bale saasaam biñ continuer àgg bërëb biñ naan al arsh voilà boobu nag bañ fa àggee nag lañu sayyidatu asma di nettali nii waaye dinañ ñëw ci càllale bi mu ne moom sayyidatu asma bint abi bakr anhuma mu ne xarajna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xujjaajan dañoo génn ànd ak yonent bi alayhi salaam nekkoon ñoo xam ne dañ doon ay aj mooy dañu doon aji mooy xajatul wadaa bi hatta idha kunna bil arj ba ni ñuy àggee al arju mu ne nazala rasulullah sallallahu la wa sallam yonent ci nettali bii mooy kon ginnaaw ar-Rawha escale bi ci tegu mooy al am rek luñ fa kéwél ga ñu nettali ko mu romb ne bay na euh, euh, ngi nekk bay na euh, ar ak al-Arj léegi nee na bañ àggee bërëb bii di al-Arj nazala mu wàcc rasulullahi sallallahu alayhi mooy mu def escale alt eh, mu ne wa nazal naa ñun ñépp saxaaba yépp tamit daal di yem wàcc kay mu ne fa jalasat aishatu radiyallahu anha ila janbi rasulillah bi ñu wàccee nag ñu toog noonu nañ ka nañ toog rek yonent ma ne saar saam toog sayyidatu toog ci wetam Ah, mu ne kantaa man wajalastu ilaa janbi abi man asma bint rasulillah non bint abi bakr radiyallahu anhuma nee na ñëw toog ci wetu sama baay muy sayyidna siddiq mu ne wa kaanat zaamilatu abi bakr wa kaanat zaamilatu abi bakr ha zimaala mooy li nga xam ne mooy euh, li ñuy def bagage yi mu ne bu Seydina bu bu bu Seydina Abu Bakr ak zimaalatu rasulillah ak la saa salaam fi mu doon def ay bagage am waaxida benn la joon mooy ci ñoo bokkoon gëléem guñ def seeni bagage gëléem goog nag ku ko yoroon mu ne maa ngulaamin li Abi Bakr ab ab ab booy nag moo ko moo moo ko yoroon moom lañ ko dénkoon boo xam ne Seydina Siddiq moo ko moom benn jaamam mu ne fa jalasa Abu Bakr yantadiru an yatlu'a alayhi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu toog di xaar biñ toogee nag moom moom li mu doon xaar mooy way na bagage yi gaaw ñëw ndax def nañ escale foog yonent sallallahu soxla yoo xam ne comme lu muy naanee wala bu ñu amee loo xam ne lu ñu lekk wala yooyu waroon a nekk ci ci provision bi ci ba ci bagage yeeg yooyu mais daal toog nañ di xaar booy bi ko yoroon gisuñu ko mu ne Seyna Abu Bakar toog di xool di xaar waa ji fenk waa ji agsi fa talaa sama ma'ahu ba'iru nee na rek niñ toogee na rek après rek waa ji fëll booy bi fëll mooy jaam bi mais yorul ñu xool mais gëléem gëm nga xam ne moom la yor te moo yor marchandise yi moom moo yor provision beeg bagage yi moom gisuñu ko moom xaala Seydina Siddiq na ko ayna ayna ba'iruka xat ab ayna ba'iruk ne ko ana ana kii bi ana gëléem gi ma la dénkoon xaala adlaltuhu al-bariha mu ne ko bii laa ko laa ko sànk man nee na mes gisatuma ko de nee na ne ko yow benn gëléem boo xam ne moo dégguñ la sax ñaar wala ñett benn kese nañ la jox gëréeral ko nga sàngu ko qaala nee na fa tafiqa yadribuhu sayyidina siddiq di ko bantal <laughs> mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatabassam mu ngi muuñ wa yaqulu mu naan unzuru ila hadha al muhrim ma yasna xool leen muhrim bi rek mooy xool leen sayyidina siddiq moom moom mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi armal ngir aji ba pare <laughs> di bantal gone bi di bantal booy bi <laughs> di bantal jaamam bi parce que réeral na gélee moom <laughs> ah, ah? abi rizma nag nee na fa maa yazidu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala an yaqula unzuru ila hadha al muhrim mu ne yeneen mi aleyi salaatu nag waxuloon dara moom yokku dollu ci woon lu dul xool leen ila hadha al kay eh, maa yasna xool leen kii armal bii rek ni mu li muy def di muñ loolu la yonent bi alayhi salaam tegu ci woon dara loolu moo tax al imaam Abu Dawud as-Sijistani mu def buntu bi noonu al-muhrim mooy que ne armal terewul boo waree koo xam ne deful lu jaar yoon nga corriger ko sauf que lii mooy nettali bi fii la nettali bi yam léegi nag ñu ñëw nag ci aali kalaj gi mooy aywa ah est-ce que sa xadis bii nii moom wér na ñu ne la xadis bi am na ñaari façon ñaari wax yu ci am ma ne la waaw bu dee côté sanad bi càllale bi gaa yi wér na el imam ni sa wér na mais mudallis la te al mudallis ida an ana laa yuqbalu laa mudallis bu nee an kenn du nangu li nga xam ne moom la solo lu dul day am leneen lu ko dëgëral moom comme que moo ko solo nag te danee an dégg nga nettali bi li wax al imaamu abu daawud dana xaddatana ahmad ibn hanbal wa Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abi Rizma mu ne axbaranaa xabaare ñu Abdullah ibn Idris qaala mu ne axbarana ibn Ishaaq Muhammad ibn Ishaaq rahmatullahi alal jamii an Yahya ibn Ma'in an te loolu ci mudallis loolu xadiis bi du wér ci loolu duñu ko nangu waaw léegi nag loolu mooy problème mu xadiis bi ci wàllu côté boobu beneen problème boo xam ne moom la xadiis bi am lool kon mooy càllale bi an anatu al imaam ibn Isxaaq hada problème waaxid mu am beneen problème <clears throat> boo xamante ne nii bu nekk la cette fois-ci cette fois-ci nag paa ci paa ci paa ci paa ci euh, càllale bi mais ci matnu bi waaw mooy matnu bi moo am problème dama déet waay ma ne la bu dee suivre nga xaw ma tax suivre nga de <coughs> sànq li li hadis bi wax que ne que ne bagage yu yonent bi alayhi salaam ak bagage yi Seyna Aboubacar ñoo bokkoon nekk ci benn gëléem boo xam ne benn jaamu Seyna Aboubacar moo ko yoroon bu doon suivre nga loolu war na laa interpeller depuis le début. am na jataay boo xam ne bu ma juumul uniquement ci ci xajjatul wadaa ci. warwaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la woon képp lañ ci waxtaane est-ce que yaa koy fàttalu ah loolu def nañu ko ah, bien sûr que def nañu ko ah. loolu waxoo danaa déggoo li ma la mooy mbir mi daanaka ab jataay si loolu rek lañ defoon ah. loolu rek lañ defoon loolu rek lañ defoon booboon ah defaatuñu woon leneen jataay la boo xam ne ci monture yonent mi aleyhi salaatu ak naka la génnee waaw bi mu naan allahumma ij'alu hajjatan la riyaa fiha wala suma dangaa fàtte lool xadiis Seydina Anas yu wér yoo yële nga xam ne ku mel ni ñoom al imaam al Bazzaar soloon na ko imaamul Buxaari yi def na ko taaliq bi nga xam ne boobu ci Seydina Anas ibn Malik hein mu ne Seydina Anas wa xaddata <laughs> fekk euh, euh, ki doon nettali dane xajja euh, anasun ala raxlin rassin walam yakun saxiixa wa xaddata anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallama hajja ala rahlin wa kaanat zaamilata yaa ngi dégga loola loolu gisoon nañ ci xadiis yu bari mawla <coughs> mu ne Seydina Anas euh, euh, <coughs> dafa dafa aj Sumaama moo ko solo ibn Abdillah ibn Anas radiyallahu taala anil jamii mu ne xajja Anasu Seydina Anas de dafa aj ala rahlin rasin ci teg goo xam ne vraiment wu ràpp la walam yakun saxiixa de te imaam anas seydina anas ibn malik xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam newul woon ko naya bu kenn foog ne naya taxoon déedéet wa haddasa mooy moom lenn rek ko tax def mooy gis na ne yonent bi alayhi salaam nii la aje woon ma ne man moom mu aje noonu waaw moo tax mu ne wa haddasa te seydina anas nettali na ne anna rasulallahi kenn ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam xajja ala raxlin wa kaanat zaaminata kenn yonent bi alayhi salaam aj na ci kaw ak teg goo xamante ne ni génn te war waayam googu ah moo doon ci la bagage bi mu yóbbu woon Makka yi mu yóbbu woon provision mag yi mu soxla yépp ci gëléem gi mu war ci la newoon te boobu lañ la wax amuloon convoi Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu taala anhu ba mu ajee gis benn convoi bu romb ah comme ni ko al imaamu Ahmad soloowe woon ci sanad boo xam ne sanadu woo saxiix ah moom Seydina Abdallah ibn Umar ba mu gisee benn convoi yamanit romb ah ak seen convoi bi ni mel mu ne képp koo xam ne bëgg naa gis ci suñu aj gi convoi boo xam ne moo gën a niroog yonent bi alayhi salaam at ma mu ñëwee di aj convoi ba mu àndaloon mook saxaaba mi radiyallahu anhu ba ñëwee xajjatul wadaa na xool ci convoi bi mooy ne lii nii lépp ah <laughs> ah day wane ne kon yaa problème <laughs> yaa problème waaw yaa problème <laughs> waaw loolu moom problème la waaw parce que parce que wax nañ la ne wax nañ la ne hein këne euh, euh, euh, affaire bi yonent saa salaam moom li waroon fii ci xadiis yi nii mais ca la defoon bagaagam xadiisu Mawlaana imaam Abu Daawud bii nii hein te imaam Ibnu Maaja soroon na ko waaye ci Abdullah ibn Idris la jaar ba léegi moom mu jële ko ci ki nga xam ne mooy ibnu Ishaq mu anaana loolu ci boppam loolu ci boppam ah day wane ne pour xadiis bi am na problème waaw parce que mënuñ ne fee xadiis yu wér yonent ci ma saa saa ba muy aj ajam moom monturam mooy bi li mu war ci la way bagage am yépp bii ñu ne la moom li mu doon war mook mook Seydina Siddiq ñoo ko bokkoon ci benn gëléem boo xam ne am benn boobu bu ko xoolal yenn am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi hmm? mel ni al Muhibb at-Tabari rahmatullah mu ne mu fexe def dajale ñaari riwaaye yi mu ne fa yuxtamu fa yuxtamalu an yakuna ba'du zaamilati az-zaamila alayha wa ba'du zaamila ma'a zaamilati Abi Bakr radiyallahu anhu mu ne bon bu dee mooy moom ci kaw buñ jàppee pour boole ñaari mooy kon peut kon li nga xam ne moom la nettali bii di yenu buñ ko naree booleeg buñ koy booleeg xadiis yi nga fi euh, euh, fàttali léegi te ñu gisoon ko que moom ci li mu waroon alayhi salaatu salaam ci la ay bagage ay provision bi ci la newoon mooy kon al Muhibb at-Tabari mooy rahmatullah alayhi que kon affaire bi daal nii lañ ko mën a boole mooy kon dafa am lenn ci bagage yi yoo xam ne ci gëléem gi mu waroon la ne moom alayhi salaatu salaam beneen partie bagage yi nekkoon ci li nga xam ne mooy gëléemu Seydina Siddiq googa mu jox jaamam bi defaale ci ay bagage noonu lañ koy boole euh, mais loolu noonu même bu dee ci bi ci nii rafet na mais man naa poser problème parce que Mawlana Ibn Umar quand li taxoon bu doon préciser ne euh, parce que ñim gisoon ñim gisoon fële ñim gisoon gaa yooyu noonu doon doon doon doon doon doon dawal di dem bam naan Rufqa Yamaaniya googa la mu gisoon dafa ñooñu noonu bi mu leen gisee c'est que seen seen façon yi ñu liñ doon liñ doon kiiwe la mooy bi mu leen gisee niñ mel seen teggeeg ni mu mu ñàkke solo ci gis waaw ni nga xam ne noonu gaa yu bari dañ naan mais ça c'est insignifiant ak même seen seen seen laxaab yi ñu doon laxaabe seen gëléem yi sax yooyu nekk yoo xam ne vraiment yu insignifiant la loolu moom yor bagage yu bari yoo xam ne day day nekk ci ñaari gëléem loolu loolu amaana loolu noonu noonu day jafe eh, saxal moo tax fii dañuy wax ñun moom wallahu alam waaw ku mu neex ku gis ne li al al imaam al muhibbu faxe dajale ndax al jamu quand même moo gën saa su ne ngay ngay ngay sànk yenn kii yi mais sauf que problème bi fii dañ naan affaire yi mooy dañoo tolloowul ñaari xadiis yi yi ñu la fi wax yi tolloowul tolloowul degré yële dañoo wér peñ alors que yii nii bii nii dafa am problème parce que an anatu al imam ibn Ishaq rahmatullah alayhi bu lële nag surtout loo xam ne mooy boo ko dajalee en tout cas ñun ci suñu gis-gis mooy yaamu problème de ce fait que ñun dañuy insha allah dañuy nootal li nga xam ne mooy xadiis yële bii nag comme que wérul ci kaw ne an anatu al imaamu bnu ishaqa rahmatullah alayhi mooy kon manuñoo jàpp ne yonent saa salaam dafa amoon ci bagage yi loo xam ne ci gëleemug Seydina Siddiq la teg woon waaw loolu daal ci suñu kii ñun loolu la ñuy nootal insha allahu taala ku gis nag nootal li nga xam ne mooy la boole affaire yi comme ni ko al imaam al muhib at-Tabari defe loolu it fa xasan loolu it fa xasan waaye ñun ci suñu gis-gis mooy li gën a dëgër mooy ne affaire bi daal euh, euh, ñaari xadiis yi mënee sut leen boole yi dëgër la ñuy féetale kaw bii nga xam ne dëgërul te wax lu xam ne dafa wuuteeg bële ñu daal di koy mën a teg ne insha allahu taala kon loolu mooy nettali bi am fii léegi insha allahu taala ñu continuer ah kon alaar ci wax bii que def na fa escale ah ginnaaw loolu eh, kii nag al imaam al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi eh, kuy xool Zaadul Ma'ad mooy eh, man njuumte mën na laa mën na laa dal waaw. te ñi def taxrij bi en tout cas version bi ma ci yor ñoom kiiwuñu euh, euh, attiré wuñ attention defuñ mooy defuñ mise au point que ne fii nii al imaam Ibnul Qayyim en tout cas ci cosaanu xadiis bi euh, mooy ne ci nettali bi moom ni mu am na loo xam ne lu mu fëndi loo xam ne wuute nag li nekk ci version xadiis bi comme niñ la ko wax sànq boo demee ci sunanu al imaam Abu Dawud xoolal rahmatullah alayhi parce que al imaam Ibnul Qayyim dane bi nga xam ne summa saara yonent bi alayhi salaatu salaam continue do hatta idha nazala bil arji ba ni muy àggee al arji wa kaanat zimaalatu wa zimaalatu abi bakr te fekk moom waruwaayam mooy teg tegam yi mu tegoon ak affaire bagage am yi mu defoon ci benn gëléem mook bu Seydina Abu benn la mu ne te mu nekkoon maa xulaamin li abi bakr fa jalasa rasulullah fii la affaire bi nekk fii la erreur bu ndaw bi nekk fa jalasa rasulullahi sallallahu alayhi wa mu ne seydna abu bakar seydna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakr daal di toog wa abu bakrin ilaa janibi seydna abu bakar ñëw toog ci wetam wa aïshatu ila janibil axar sayyidatu aïsha toog ci beneen seydna abu sayyidatu aïsha ñëw toog ci beneen côté bi nga xam ne mooy beneen côté yonent bi alayhi salaatu salaam baayam toog ci benn côté bi mu ne wa asmaa'u zawjatuhu ila jaanibi wa abu bakrin yantadiru al-ghulaam wa zaamila mu ne wa asmaa zawjatuhu asmaa di boroom di soxnaam ilaa jaani bi mu ngi toog ci wetam xam nga lii ku ko dégg te gis nga xadiis bi ko nettali ci boppam mooy sayyidatu asma en tout cas neen ci moom lañ ko jële sayyidatu asma bint abi bakr li nga euh, riwaaya bi li wax bu sayyidina abu daawud ah muhammad ibn isxaaq an yahya ibn abbad ibn abdillah ibn zubayr an abihi an asmaa binti abi bakrin kon kokkan la mooy sayyidatu asma bint abi bakr alors ko fee bi mu nee sayyidatu yonent la alayhi salaam dafa toog sayyidina Siddiq toog ci benn wetam sayyidina sayyidatu Aisha toog ci beneen wetam Asma di soxnaam ñëw toog ci wetam kooku mooy ban Asma yonent sallallahu alayhi wasallam amuloon soxna ju tudd Asma sayyidina Siddiq moo amoon soxna ju tudd bi nga xam ne keroog bi ñu àggee Dal Xulayfa moo fa am doom yaa ngi fàttaliku lool moo jur sayyidina Muhammad ibn Abi Bakr <coughs> hein radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi léegi euh, loolu mooy nit ki hein loolu loolu mooy nit ki mën ngaa xalaat ne kon sayyidatu Asma bintu sa lay wax moo yoon toog ci wetam alors que du moom ci kaw bu dee ne <coughs> ah, hadith bi wéral nañ ko mooy en tout nettali bi de toute façon mu ñu bañ koo wéral ak ñu ñàkk koo wéral cosaanam waxul Asma bintu Umays waxul soxnaay Seydina Abu Bakar mais Asma doomam parce que Seydina Siddiq am na doom ju tudd Asma muy Asma doomam ak mu am soxna ju tudd Asma muy Asma bint Umays mi juróon Seydina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jamii voilà kon nag kon nag loolu lu jara bàyyi xel la pour kuy xool azad eh, <coughs> nga bañ tombe ci loolu noonu ab ah, benn erreur la de waaw kantaa ci cosaanu fu mu ko jële nettali bi ñoom imaam abu daawud teñ ko jële mooy asma bint abi bakr walla ginnaaw looloona lan moo ci tegu <coughs> ginnaaw al arj hein thumma mada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yenent bi alayhi salaam hatta ida kaana bil abwaa'i ba muy àgg abwaa ba muy àgg abwaa walla aw bi waddaan abwaa aw bi waddaana <laughs> mu continuer ba ni muy agsee abu al abwaa wala waddaan waa foofu kay moom duñ ko romb sans laaj kan moo fàttale ko abwa abu al abwa lan la lan la leen di fàttale ko ak waddaan lan leen di fàttali ah lan la leen di fàttali al abwa wala waddaan ci siira yi laay wax de lan la leen di ndax dañ koo gisoon al abwa ak waddaan premièrement pour simple mooy ab bërëb lañu xam nga comme comme mu continuer ba àgg abwa léegi waaye foofu noonu moom fan la fa lan la leen di fàttali waay ku ko fàttaleku yëkkatil sa loxo wala nga wax ma dégg al abwa wala ah muy waddaan wala waddaan eh, eh. fàttaleku ko ma jox leenu si pour ñi ko fàttaleku affaire boo xam ne jeexal nañ ko dootuñ ci waxati muy xare yi man nga maa limal kan moo fàttale ku xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hmm koo fàttale ko ma gën a poser affaire mu gën a leer mu gën a précis ana ban xare la yonent bi sallallahu alayhi njëkk a xare ah oui ghazwatul abwa ghazwatul abwa la woon la wala mu ko u Abwa mooy ghazwatu Abwa aw Waddaan mooy première xare bu yonent ma lay sa sam xare waaw lan la ko boroom xilaas waxe woon radiyallahu anhu ah Abwa buwaatun ushayrun mooy Abwa mooy Waddaan ghazwatul Abwa mooy ghazwatu Waddaan waddaan en fait loolu sax jarul ñëw parce que gisoon nañ ko waaw loolu gisoon nañ ko voilà loolu jaru ko abwa dane woon abwa buwaat ghazwatu buwaat muy ushayra abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihim ha ghazwatu bani sulaym première xare moo doon abwa kon kay leer na abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaym ma sulaymihimi voilà <laughs> kon abwa mooy al abwa al abwa awi zuhani abwa al abwa kon bam àggee al abwa waaw benn montagne la woon nag bu ne woon ca alfuroo foofale alfuroo alfuroo waaw nu ngoo kon ba mu àggee foofu al abwa lan moo fa xew nag nettali bi mu ngi ci xadi mu ngi ci al imaam al buxaari raxmatullah alayhi léegi ana lan moo fa xew waaye euh, al imaamu muslim ibnul xajjaaji damit daal dina koy solo boo demee ci ñoom al imaam al nañ lu mel nii léegi ana lan moo fa xew bam àggee ab waa ba léegi ci yoon wi di jëm Makka ci ajam gi loolee lañuy gis insha allahu taala ci jataay bii ñëw te bii di ñëw mooy ab waay benn ñu benn publicité benn euh, mooy looy ñam balaa ñëw mooy affaire rëbb mi ñu doon wax tamit dafa am moo tax masala mi ñu doon wax foogoon nañ ne tey lañuy àgg ab waa sax ba wax ko mais bon saa euh, waxtu yu jot na kon bii di ñëw lañuy gisaale mooy ab waa lu fa xew après nag masala yi la doon wax ci wàllu rëbb yi des mooy ku ko def léegi lan moo ko ciy fekk